فيقول الإمام الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام fil baabi saadisi wal xamsiin kon insha allahu taala tey ci tool bi ñu ne ah ci tool bi ci garab gi ñu nekk ci tool bi di chapitre numéro cinquante six wala garab numéro cinquante six juróom fukk ak juróom benn wala buntu juróom di cinquante six ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu. bunt bi wax ci ngëneelu xiif ak mettitaayu dund ba nim jeexe gisoon nañu xadiis cinq cent dix-neuf juróomi téeméer ak fukk juróom ñeent bi mu wa an asmaa binti yazid radiyallahu anha annaha qaalat kaana kummu qamiisi rasuulillahi sallallahu alayhi wa ila rusgha tey nag ñu gis xadiis bi ci tegu comme niñ la mooy xadis bu gudd gudd euh, imam non seulement bi moom dong gudd na mais da ci indiwaat beneen riwaaya mu ne wa fii riwaaya beneen riwaaya boo xam ne mu ñëw ci indiwaat ko euh, mu tax mu ginatee gudd ak euh, explication leeral yi muy leeral yenn baat yi comme nam ko waxe woon ci njàlbeenu téere bi na bokk na ci liggéey yi nga xamante ne dina ko taxaw mooy loolee di liggéey li nga xamante ne nii mooy di leeral yenn baat yoo xamante ne nii dafa jàpp ne dafa metti waaw dafa takk leen yombul te mën lënt lënt ci ñenn ñi mu leeral ko kon nag xadiis bi ñuy gis tey muy xadiis numéro cinq cent vingt eh, juróomi téeméer ak ñaar fukk mu ne wa an jaabirin radiyallahu anhu mooy Seydina jaabir mi gisoon bii passé ci xadiis bii ñu génn non pas bii ñu génn bi ci tegu ta bii ñu génn moom <laughs> lañu wax sax mooy xadiis Sayyidatu Asma bint Yazid ibn Sakan eh, al-Ansaariya al-Ashhaliya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon mu ne waan Jaabirin mu ngi jël Seydina Jaabir di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne nee na inna ñun de nekkoon nañ inna kunna ñun nekkoon nañu yawmal xandaq bisub xandaq nahfiru doon gas waaw doon gas fa arabat kuddiya shadida mu daal di ñuy gaaral aw doj ab roche bu du rëy rëy rëy ba tar léegi nañ nañ jëmam ni nii mu ne inna kunna yawmal xandaqi nahfiru dañu ne woon yawmal xandaq wa ma adraka ma yawmul xandaqi mooy lan mooy xandaq kon niñ ko waxoon jotaay bii ñu weesu ne xandaq lañ jëm de waaw tey moom ma sha allah nahnu bil xa fi fi bil xandaq <laughs> ñu ngi yaa ngi xandaq saway danga fay dem ak sa lépp ngay dem melal ni kuy fekke xew-xew yi <laughs> loolee mooy li nga xamante ne ni mooy li jaadu <laughs> waaw xandaq ci am nañu ne lii boo bon kaddu farisi la <laughs> mooy waa euh, faris muy waa fours ñoom ñoo ko doon utiliser mooy kàddu la goo xam ne kàddu gi euh, kii la euh, waa Perse wala mooy mbokki Salman al Farisi yi ñoom ñoo ko doon utiliser di ko waxe noonu xam xandaq léegi en tout cas bon loolu après moo bég yooyu loolu taxuñu ci jaruñu si léegi affaire bi lenn la mooy bon kon à part loolu layee <laughs> parce que lu gudd la <laughs> euh, mooy la guerre des tranchées waaw wala de la tranchée nga xam ne ab ñi naan di du fossé <laughs> mais de tranché comme tranchées yi boo boo déglu guerre mondiale tranchées yi gaa yi doon def ah ab da ngay gas tranchée yonent bi alayhi salaam xare bii noonu lañ ko tuddee waaye am na beneen tur muy ghazwatul ahzab mooy xareb al ahzab li tax nag ñu tudde ko alxandaq mooy parce que keroog bi nga xam ne ci la kuffaaru Quraysh ni daldi eh, waajal dajaloo ci njiital kuffaaru yahuudi daa da xam ne Eh, eh, xare boobu dina ñëw ci beneen tur bi ngir ñëw faagaagal ak seen alliés yi ñu ñëw lëkkalool ngir daal di dal ci ki nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di déjjati l'islam une fois pour toutes benn yoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko xabaar bi dikkalee te am waa Xuzaa eh, daal di ñëw wax ko ko waaw waa Xuzaa ñoo gaaw yëg affaire bi dem yëg yëgal ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbir mi bette lool ndax gaa yi pare nañu ba daanaka ñu ngi ci yoon bi yonent bi alayhi salaatu dajale saxaaba yi waaw <laughs> waaw wa shawirhum fil amr la ko boroomam tabaaraka wa waxoon mu daldi dajale leen neewul oo Uhud Uhud nii nii ba ma waxee ñoom lañ ma xalaat en tout cas ñu bari ci ñoom lañ waxoon ba ma def ko gis nañ lañu ko kon nag dootuma leen consulter déedéet kalla laysa hada huwa rasulullah kooku du yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam ñun ñi nga xam ne bu ñu xasee eh, kenn xalal ñu dara ñu leen ñu jëlee ci lu metti rek ñu commencé nag léegi euh, classé ko ah non kii moom moom dootuma ko kii wati parce que kii daa boobu mayul daa ay gaaf xoolal yëfi caaxaan yooyu rek <laughs> ak yëfi ñàkkaw ngëm yàlla yooyu waaw parce que daal yow lam la xalaloon ba nga ko defee amoo ca ndam amoo ca la nga bëggoon léegi nag nga ne oh non sa waay man léegi di ko moytu dootoo ko sax yëgal affaire yi te kat il est digne waaw lahu ahl fil mashura <laughs> moom daa nekk da koo xam ne ku jaraw ku am ay xalaat yu baax la ku ragal yàlla la man ngay waxtaan ak moom mais comme que keroog xalaat bi mu la jox ba nga ko defee yow affaire yi indi la lay problème léegi nga ne dootoo waxtaane teg moom ci affaire yi nga xam ne moo la concerné ah boo ko defee royoo sang bi de waaw yeneen ki bari saa salaam neewul man sama saaba yii keroog dama leen ne woon comme niñ ko fi tudde woon tuddati ko fi Uhud li mu géntoon gis koon mooy nañ des fii ba pare eh, man li ma gis mooy ñu des fii waaw jigéen ñi nekk ci kaw comme na Abdallah ibn Ubay moom itam daal di won wax <laughs> eh, ak xale yi ñu embuscade leen xare ñoom ci dëkk bi ñoo leen fi gën a xam waaye ñu bari ñoo xam ne jotuñu woon a dem Badar ah, ak déggoon biraayu Badar riyaayu Badar ak tamit amoon l'intention d'en découdre avec les Qurayshites xarek waa Quraysh ñu amoon ci lool bëggoon ko lool ah ñu ne nañ dem ñenn ñoo xam ne fekkoon nañ Badar waxoon nañ la ci gën a màgg mooy Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib ammi Rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam Seydina Hamza di bàytexu frère papa yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moo ne woon moom moom daa dog woon ne day génn xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam neewul man lii mooy sama xalaat euh, léegi doy na quoi mais mu ànd ak ñoom dañ demee la leen dal te saxaaba yi ci boppam noonu lañ mel keroog Seydina Ali ibn Abi Talib bi mu ne mbir mi bi xare Uhud bi bi mu taree tar tar tar tar tar tar ba mbir mi tar fay xam nga affaire boobu résumé waan nañu ko de keroog ki ku kullu ziyaar bi ma lay wax waxut <laughs> waxut dañoo résumé xare bi <laughs> waaw <laughs> résumé waan nañu xare bi foofu de parce yi wax naa la ko keroog ah bi tare bi xare bañ ne faat nañu yonent bi saa saa Seydina Ali nee na bi ma man bi ma ñëwee kii xare bi metti ma dégg ñuy wax lool may seet yonent bi saa saa ndax gisuma ko ma xool xool. ci ñi faatu gisuma ko fa may xool gisuma ko ci biir te ma ne wallahi yonent saa saa du ndaw loolu moom xam naa mooy borom bi daf ñoo mere ndax li ñu ndax rumaat yi ñenn ci rumaat yi def li ñu def ñun ñëpp waaw moom mu boole ci këni moom la waaw lii leen dal la ñoom saxaaba yi te bu ndaw ñoo tegg ndigalu yonent bi alayhi salaam ñi nekkoon ci montagne bi tax sax ñoom ñëpp waaw teewul ah, li nga xam ne mooy hazima fa kanat al hazima waaw mu nekk la défaite amère waaw waxat waaw ba li nga xam ne moo fa xew comme li mu siiwee ñépp xam ko loolu lépp yonent bi alayhi salaam merewu ci saxaabaam yi waaw merewu leen waaw <laughs> neewul yéen moom surtout tànn ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko waxoon loolu ne ko ah, yow yéen ñii des ñi ci gaañu moom dem nañ waaw waaye yéen ci des moom euh, euh, euh, non non yow yéen non yéen moom bu leen waxati dara waaw yéen moom ah kay toog leen rek <laughs> yéen moom moom moom c'est pas la peine déedéet deful woon lool moo tax borom bi daal di woon koy tagg ndax allahu akbar fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan ghaliza alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin waaw te suuratu ba nga xam ne mooy wax xare Uhud muy suuratu Ali Imran waaw Allahu akbar suñu waroom ne fa bima rahmatin min allah gis nga ci yërmande gu rëy gu la borom bi tabaaraka wa taala defal yow yonent bi alayhi salaam waaw nga xam ne yërmandeem ba nga ko bëggee manifester ci jaamam yi ci yow la ko jaarale yow la feeñal yonent bi saa saam la feeñal muy feeñ waayu yërmande borom bi tabaaraka wa taala ci jaam yi moo tax moo yonent bi saa saam bari lu mu doon wax comme ni mu nee ci Sahih Imaam al-Bukhari bari na lu mu ko indi rahimahullah Allahu huwal huwal mu'ti wa ana al-qaasim wa ana abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna allaha huwa al-mu'ti nga borom bi tabaaraka wa mooy kiy joxe man maa ci taxaw temm di ko séddale yonent way saa du moo am de amul yàllaa am voilà boo déggee ñu naan yonent yàlla yonent yàlla bi moom moom alayhi saa saam lool lool zaaru majaaz la mais xaqiiqa bi ki am yàlla képp moo am kenn amul <laughs> moom képp mooy ki am moo tax mu noon Mawlana Ibn Abbas wa ida sa'alta fas'alillah booy laaj dara laaj ko sa borom waaw ndax mooy kii am ñeneen ñëpp ay intermédiaire lañ dig dig la yooyu nag barzax yooyu bi ci gën a màgg mooy yonent bi alayhi salaatu salaam moom la borom bi teg digganteem ak jaam yi ngir yërëm leen la de nekkul ngir muur leen yiir leen ba duñu accéder ci moom ah, kay ngir bëgg mu accéder ci ñoom ñu jaam yi accès ci moom yonent moom borom bi tabaaraka wa moo tax abda muhammada mu feeñal seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax borom bi ci namm nammam ak dogalam la def ne loolu manu la nekk di accès ci moom lu dul ko ci moom waaw Allahu akbar moo tax mu ne yàlla de moo joxe man nag maa ngi taxaw temm taxawoo taxaw temm di jox di di séddale moo tax man maay bàyyi séddale al waaye bàyyi alqaatil séddale kat man maay bàyyi man maa ma moo xoyal mooy séddale kat bi waaw kon fa bima rahmatin moo tax mu ne ko man wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin man yónniwu ma la yónni wuñ la borom bi tabaaraka wa taala lu dul nga nekk yërmande képp lil aalamiin moo tax wallahi muhammadu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam rahmatun lin naasi waaw waaw moom yërmande la ngir ñëpp ñëpp waaw moo tax xatta kuffaar bi parce xamul dara day day ñëw di saboter yonent bay saa saa di xareek moom di ko ŋaññ waaw daanaka nee na moom lay bañ a gis te xamul ne li ko yàlla yi defal ci moom mii la ko jaarale te bu dul moom du ko am dara du ci jot waaw ndax yërmande la yàlla bëggal jaam yi ci ar-rahman ala al-arsh istawa waaw borom yërmande bu fee dell boo gële ba muy manifester yërmandeem ci yonent bi alayhi salaatu salaam la feeñal ngir mu feeñ waaw allahu akbar léegi nag moo tax mu ne ko fabima rahmatin loo yërmande goo nga xam ne mooy sama yërmande gi nga xam ne moom laa jël defal la waaw minallahi du daa am euh, euh, muy lu ndaw dit mooy yërmande yàlla max ba <laughs> waaw yërmande yàlla képp gi <laughs> moom mooy Seydina Muhammad waaw moo tax Muhammad moom moom daa nekk ni'ma waaw moo tax Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne woon bi borom bi ne alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar waaw mu ne gaa yi nga xamante ne nii baddalu dañoo soppi ni'matallahi kufra ah xéewalu yàlla yi mu leen defal au lieu ñu sant ko ci ñu daal di koy soppee weddi ko wab ah moom mu ne <laughs> Muhammadu ni'matullah mu ne xéewalu yàlla moom mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> gaa yi kafaru bi an'amillah waaw waaw xéewal yooyu bi ñu gën a màgg mooy rasulu rabbil alamin sallallahu alayhi wa sallam waaw léegi kon mu ne ko nag fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan gis nga woon na woon koo xam ne ku euh, gaaw a mer nga ghaliz al nekk ku xat xol lam faddu min hawlika kononte kon sa sahaaba yi eh, kononte kon dinañ yoonu ñoo nekk foo nekk ñu ñu nekk faa jawle waaw kon nag fa'fu anhum waaw jéggal leen wastaghfir lahum dee sàkkol njéggal sa boroom wa shawirhum fil amr dee leen boole di waxtaan ak ñoom ci mbir mi waaw boo jëlee décision wax nañ ko fan yee fa tawakkal ala <laughs> naan ci hadith sayna jaabir bi ñu génnoon li gën a yées ci njiit mooy ñoo xam ne duñ jël décision mukk waaw lu ñu consulter consulter ndax bëgguñu mere waaw entre deux rek ñu naan en même temps en même temps c'est pas de de de de l'islam ça waaw waaw booleel nga déglu ñépp waaw waaye nag bu jot décision jotee il faut nga joxe décision bu leer bu clair et net waaw parce que en même temps loolu jikkooy bu dee ci ngëm yàlla la kooku jikkooy naafiq la mooy laa ilaha ula wala ilaha ula bokkul ci nii bokkul ci ñaar ndax ñépp la bëgg a neex te loolu mooy jikkooy naafiq yi alxubata alayhim min ma yastahiqun kon nag yonent bi alei salatua salam consulter sahaaba yi ah, léegi xalaat ya fa jóg Seydina Salman ci gàttal al-Farisi ba yonent bi alayhi salaatu salaam laajee lan ngeen xalaat ci waa Quraysh yi nga xam ne kat Amr ibn Salim al-Khuzaa'i Amr ibn Salim al-Khuzaa'i moom moo ko moo ko kii ah moo ñëw wax ko bokkoon ci waa Xuzaa yonent bi alayhi salaatu salaam laaj leen ne leen lan ngeen ci xalaat <laughs> léegi gars yi nag Seydina ah, ci gàttal Salman <laughs> ah, waaw nee na ba baytu yooyu du ci moom la a dëggoo Abul Islam la abali siwaahu ida ftaxaru bi aw tamimi abil islami la abali siwaahu ida ftaxaru bi aw tami mi voilà ay <laughs> <laughs> voilà asil <laughs> islaamu ne saa bàyyi mooy lislaam laa abali si waawu nangu moo ta aw beneen bàyyi la wax kañ ngay déclarer loolu ko wane mu clair te leer idaf taxaru bu gaay di puukare wonte seen kaw bi xay si naan man min qabilati qays xanaa xamooma ana ana min qabilatil azima ah qabilatil Qays waaw ah, man ci waa Qays laa bokk aw Tamim ana min bani Tamim ah ama ta'rifuni ya rajul waaw ah, di di di puukar wonte ñii naan waa banu Tamim a ngoog ay way kenn da leen a gën a nekk arab arab yi nangam ak nangam buñ commencé ku nekk di ñot di fa nga bokk di di pënd la ko yëkkati boppam yow neel man ab yi man nag ah par contre man sama baay nag al islam waaw waaw boo dajee ñaari nit ñuy laaj loo xam laaji par parloo laajuñ ko ngir kalanteeg yow foo bokk ak yooyu mais ngir yëfu par parloo bu boobaa nee man maay doomu l'islam waaw kon mu ngi noonu Seydina Salman radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi nag ah, mu daal di ne ñun nag gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam man sama xalaat mooy li mel nii bu ñu basoon a bett parce que li dañu ñoo bett. waaw yé dañoo bett man daal bu lii bu ñu masoon a daal ñun waa fële waa Perse ñun waa Perse xam nga nuñ daa defa xandax naa dañ doon defal xandax dañ doon gas ab tranchée bu rëy waaw lañ doon tabax lañ doon gas bu ko defee kii yi du ko mën a tëb waaw hein mooy gëléem yi duñ ko mën a tëb fas yi duñ ko mën a tëb léegi nag ñu jël suñuy arme nekk fële ngir défendre dëkk bi léegi nag xalaat boobu daal di nekk loo xam ne lu lu yéem julli ñi ñu bëgg ko yeneen bay saab saab ne bismillah kon noonu la ñuy tàmbalee def looloo tax ñu tudd ko alxandaq ghazwatul xandaq waaye am na beneen tur mooy ahzab lu tax ahzab parce que keroog comme li al imaam ibn Ishaq ibn Yasaar rahmatullah alayhi wax jële ko ci sëriñam yi li nga xamante ne nii dane gaa yi euh, idée wu xarek yonent bay saab saab ghazwatul xandaq loolu mu ngi jóge ci benn kuréel boo xam ne mi min minal yahud ci yahud bokkoon ci seen kilifa yi ginoon a bon di Sallaam ibn Abil Huqayq an-Nadari ci waa Banu Nadir ñi nga xam ne Medina lañ dëkkoon mais ñu def seeni caay-caay ba yonent bi alayhi salaam génn leen <laughs> keroog ci suuratul Hashr ñoom lay wax waaw ñoom tàccoor yi waa Banu Nadir yoo yële nga xam ne masuñoo yaakaar ne des nañ leen génn waaw waaw dañoo jàppoon wa zannu annahum maani'atuhum husunuhum min Allah waaw moom la borom bi da wax ne huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwali alhashr ma dhanantum an yakhruju wa zannu annahum maani'atuhum husunuhum min Allah fa ataahum allahu min haysu lam yahtasibuu wa qadafa fi quluubihim ar-ru'b yuxribuuna buyuutahum bi aydihim wa aydi al-mu'miniin fa'tabiruu yaa ulil absaar waaw suuratul Hashr mooy suuratu Banii Nadiir moo tax moom la ko imaam Ibn Abbaas comme ni ko Sa'iid ibn Jubayr radiya rahimahullah di taalibeem nee na dama ko suuratul Hashr mu ne ko suuratu Banii Nadiir waaw mooy saaru Bani Nadir de yéeféru yahuud yi xam nga yahuud yi ne woon Medina juróomi xaaj eh, ñetti ñetti xaaj lañu woon waaw muy waa Banu Qaynuqa waa Banu Nadir ak waa Banu Qurayza waa Banu Qaynuqa ñoom teel nañ leen a jële foofu ñoom la yonent bi sa alayhi wasallam demoon ci ñoom naan leen yaa ma'shara yahuuda biñ koy door a yónni muy door a agsi bi muy door a agsi bopp fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam waaw daal di ñëw wax ak ñoom dem de seen marché ya suuqu bani Qaynuqa waaw ne ko yàpp ne leen fekk ñu doon dóora duma waa <laughs> waa waa Badar fekk Badar doon door a kii ah abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu wa badru qitaalin ma sulaymihimi ah waaw abwaa buwaatun ushayrun safwan wa badru qitaalin ma sulaymihimi wa Qaynuqaa waaw mooy xare banu Qaynuqaa waaw gaa yi yore tuwaay saa saa ñëw ne leen yéen waa yow mashara yahuuda ragal leen yàlla te ngeen tuub ta xam ne li ma indi dëgg la yaa na ne ma eh <laughs> yaa Muhammad atazunnu anna qawmak <laughs> di ko napp nag <laughs> ne i ñi Muhammad lée yoru nga yaakaar ne ñun ñooy ñi nga xam ne xamuñu xeex baax na yow daal nga dajeeg ñoom ah, daal di leen faagaagal nga foog ne ñun saway eh, ñun no ñun ñun ñooy waa Quraysh attention de wóor na attention la wax <laughs> wallahi la in anta la in nahnu qatalnaak la ta'lamunna anna nahnu an-nas <laughs> ne ko i way yow Muhammad <laughs> bés bés mbaadu da ngaa jag eh? xawma daa am ku ñëw nax la ba nga jàpp ne ñun ñooy waa Quraysh quoi yow yëgal benn affaire du ñu waa Quraysh de bés bu ñu xareek yow ñun yahuud yi wallahi la ta'lamunna anna nahnu an-nas di nga xam ne nag ah Muhammad nag bu keroogee ngay xam ne nag dëgg dëgg góor yàlla ñoo góor jàmbaar dëgg ci xare nag mooy ñun attention on te en garde <laughs> ba pare ñu def seen kàccoorte ga <laughs> waaw lañ defoon ndaw sax eh, eh, jullit ba ca seen euh, euh, marché ba benn euh, kii jóg ñu daal di euh, jullit boo xam ne moom diineem jaral na ko dara <laughs> daldi di jóg sawaay fekk fa yahut bi defoon lu ñaaw ndaw si daal di koy dal ci kawam gaa yi jàpp ko saax-saaxee ko waaw yeneen bi alayhi salaatu salaam nag daal leen jule foofu ba suñu boroom nag ne woon yonent way saa saa wàcce ci ñoom ne qul lillazina kafaru sa tughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sa al qad kaana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata ba mooy suuratul anfaal yooyu nga xam ne ci doon leeral ne li qul na bay saa saa waxal waaw waxal ne lilladiina kafaru yéen ñi nga xamante ne yéen ay yu weddi yàlla yi weddi suul jëf mu yéen waa banu Qaynuqaa sa tughlabuuna des na defe allahu akbar des na leen gañe waaw tughlabuuna wa tuhsharuuna ila jahannam non seulement dees na leen gañe waaye dees na leen defe ñu gañe leen wa tuhsharuuna ñu daal di leen pang dajale leen ila jahannama yóbbu leen jahannama wa bi'sal mihaad aka ñaaw biir suba aka ñaaw tëruwaay ba keroog qad kaana lakum fii eh, aayatun fii fi'atayni iltaqataa amoon ngeen nag am mandarga bu leer buy wane ne yàlla bu leen diggee ne lii sa tughlabuuna yéen waa ba yéen waa banu qaynuqaa min al-yahuudi al-xubasaa war ngeen koo gëm ndax kat qad kaana lakum ñee nekk na te ñeel leen aaya mandarga fii fi'atayni ci ñaari kuréel yoo xam ne iltaqataa dañoo daje keroog Badar waaw fi'atun benn kuréel bi tuqaatilu fii sabiilillah waaw mu nga doon xare ci ndax yoonu yàlla moo ko taxoon na jóg muy Muhammadun wa ashaabuhu sallallahu alayhi wa sallam waaw waaye nag mu am beneen wa uxra kaafira beneen bi nag ay yéefér lañ nga xam ne dañoo bari woon yarawnahum misleyhum ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yashaa ba mu jeex waa Banu Qaynuqaa waaw ci gàttal daal yonent bi alayhi salaam daal di leen fay déjjati daal di dem lu ñaaw liñ defoon ah bëggoon a wuññi awraay benn jigéenu jullit waaw Allahu akbar léegi nag bi nga xam ne ci la ko gaa yi saax saaxee jullit ba am ful la moom ba mu gisee yahud bi def lool yahud yi def lool mu tëb ah ci yahud yi di def loolu daal di koy rey yahud yi daal di tëb ci moom daal di koy faat <laughs> waaw yonent bi sallallahu alayhi jullit ñi mer keroog. yeneen ci bàyyi saa saam daal di dem daal di leen assiéger ci seen bopp ba ñu nekk ca Medina fa nga xamante ne nii mooy Banu Qaynuqa waaw ñu mujj wàcc ci àtteb yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye Abdallah ibn Ubay as ibn sa ibn bu mag bi naafiq bi président naafiq yi moo jóg waaw Allahu akbar bi yonent bi saa saam jekku leen nar leen a faagaagal yoon. mu ne ko yee eh, yaa Muhammad ahsin ila mawali te comme que kilifa la woon te bi mu tuubee yàggul après la dugg ci l'islam te kilifa la woon mu ne ah ñii samay samay alliés lañ de samay parandoo lañ wal iyaazu billah kon nag rafetalal ci ñoom ndax ñoom xulafaa'ul Xasraj yi dañu ne woon ay alliés waa Xasraj te ñooñu seen kilifa bokkoon na ji gën mag mooy Abdallah ibn Ubay ibn Salul al munaafiqul xabiis waaw mu topp yeneen tubaab yi saam rek. ahsin fii mawaali yi waaw jël ba jël yoxo loxom bi dugal ko ci yére yi mbubbu koŋ yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaam ne ko léegi bàyyi ma mer ne ko nag aywa ne ko bàyyi koog ñoom bàyyi koog ñoom léegi nag ci lañ demee léegi nag ñu war a génn dëkk bi nag waaw akbar waaw akbar en tout yonent bi salaam ne koy bàyyi na bàyyi ma da ko du la bàyyi fekk nga rafetal ah. la ah la ursilak hatta tuhsina fii mawaali yonent lay saa saa du war a bàyyi fudul nga nga nga rafetal ci sama alliés yi waaye ñii ñëpp moo leen sànni yi dañu la ndax ñii lépp ñoo ma ko defal qad mana'uni min al-ahmar wal aswad tahsuduhum fi ghadatin wahida inni wallahi imru'un akhsha ad-dawa'ir <laughs> ah. mais yii yonent bay saa saa man wala bàyyi noonu damay takkoog yow te gii man day dugal sama loxoy sa yére duma ko baax fa dafay jóge kay bala ngay dem keneen wax na leneen wala nga def li nga bëgg a wax ne gaa yi def leen faat leen de ñii ñoo ma aar ci ko xonq ak ku ñuul nga góob leen benn ngor benn benn xëy ah inni <laughs> benn xëy nga nga nga nga góob leen inni wallahi imru'un akhsha dabayr ah man dem nit laa koo xamante ni nii <coughs> damaa ragal mettitu àddina wi ak problème mu àddina yeeg tërëdik àddina. ay way jële te ñoom ñii yàgg nañ maa jàppale wallahi jullit ñu bari nii la ñuy xalaate lan wallahi in in tarakna al amricana walyahud alxubasa waaye buñ fi bàyyi américain yeeg occidentaux yeeg yii ñun jullit ñii alku nañu waliyasu billah waaw waaw suñu boroom noon yaa ayyuha alladina amanu la tattaxidu alyahuda wannasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawma az-zalimin bi mu naan fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira kooku xanaa yëgul ne fa asaa allahu an yatiya bilfathi aw amrin min indi fa tusbihu ala ma asarru fi anfusihim naadimin waaw ci gàttal yonent bi alei salaatu salaam <coughs> ah, ci la bàyyee waa banu kii sauf que nag foog ñu jóge fi waa banu Qaynuqa mu des beneen <coughs> mboolem yahuud yu yées yi waa banu Nadiir ñoom itam ñu def ba seeni kàccoorte ñoo doon bëgg a faat yonent bi alayhi salaam di ko tegal benn dil hein ba yonent bi alayhi salaam bëgg koo faat <coughs> yonent bi alayhi salaam daal di leen fa déjjati ci gàttal jëli leen fi ngir ñu bañ a ngi ñu gaaw daal di leen exilé ñu dem moom lay wax ci Banu Nadir ne huwa alladhi akhraja borom bi mooy ki nga xamante ne <coughs> ci suuratul Hashr